qaala samahatul imam Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwanu rabbani fil kanz as-sâni min fil kanz as-sâni min kitâbihi al-kunûz al-'ashara fi fasl at-tajallî wat-ta'addudi wat-tabadduli wat-tamassuli wat-tashakkuli ilâ âxirih فالثابت أنه فعل أنه فعل المعروف بالنبي صلى الله عليه وسلم والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم نسب هذه الترضية لله تعالى wa xaba'a taa'atahu ta'ala fi taa'ati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ila axiri kon ci suñu jotaay bi weesu euh, ba tey ñu ngi woon ci euh, ci al-kunuz ashara ci fi ñuy waxee euh, faslu bi wax ci wàllu at-tajalli ak at-ta'addud ak tabaddul ak tabassul ak yu mel noonu ngi woon ci. ñu ngi woon ci tëjal lii ba tey gisoon nañ ci jotaay bi weesu ne euh, ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam maanaam ak li maanaam mbir mi yëpp li muy wërwërloo yëpp ci borom bi subhaanahu ak li borom bi subhaanahu teg maanaam mbir yëpp ci anam goo xamante ne jeex ci yàlla mooy jeex ci turu yàlla yi jeex ci yeneen ci ci yeneen bi nag sallallahu alayhi wasallam kon moom moo gën a mat ngir ne moom mooy tax nga jeex ci nekk nekk borom bi buur yàlla subhaanahu wa ta'ala gisoon nañ ne ànd ak loolu yëpp yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa fiir euh, dafa fiir ci anam goo xamante ne maanaam bëgguta nekk diggante moom maanaam bëgguta nekk diggante yàlla ak mbindeefam yi moo tax mu wax waa ji nga xamante ne moom moo ko waxoon ne ko maanaam euh, moo ko wax ne masha allahu wa maanaam fekk mi ngi lay mi ngi soob yàlla te di la soob yenent bi sallallahu alayhi ne ko ja'alta lillahi dan bal masha allahu wahda ah da ngay defal yàlla da wutal yàlla moroom léegi waxal ne bu soobee yàlla moom dong maanaam fekk mi soob yàlla moom dong ci yeneen beneen riwaaya mu ne ko def ne ko masha allah summa shi'ta feek wala boog mi ngi soob feek mi ngi soob yàlla te topp nag mu soob la maanaam mooy ginnaaw yàlla yow wala boog nga ne qul masha allah summa sha'a muhammad mu mi ngi soob yàlla topp mu soob sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam euh, loolu ko dañuy gis ne yàlla maanaam bëggul kenn malgré que maanaam ni mu mel yépp ak euh, liñ doon wax ci wàllu tajalli zaat yépp ànd ak loolu yépp moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam bëggul kenn bëggul dox ci diggante moom ak maanaam yàlla ak mbindeefam yi ba pare wax ki doon wax naan maanaam ki ne woon euh, ki ki nga xam ne moom moo doon xutba di wax naan man yuti allaha wa rasulahu faqad rashad wa man ya'sihima faqad gawa yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bi sal xatibu an taqul wa man ya'si llaha wa rasulahu faqad gawa wala ba faqad gawiya maanaam waxal ne e, da waaji ni képp ku topp yàlla ak yenentaan bi sallallahu alayhi dëgg-dëgg kooku jub na daal ni ku leen mooy ñoom ñaar mu ne ko nag bul wax loolu yow yow ni ngay waxee rafetul ah, maanaam baaxul doo dis doo discoureur bu baax quoi doo doo doo doo doo waxkat bu baax waxal ne waxal ne bu soo maanaam eh, waxal ne ku mooy yàlla ah baal na sëñ waxal ne bu euh, ku mooy yàlla ak ndawam li sallallahu alayhi wasallam maanaam kooku kooku jubadil maanaam kooku jéng na loolu nag maanaam ci bot buntu tax maanaam tëral yoon la sharia la waaye am na beneen maanaa ci buntu xaqiiqa te moom mooy ne bokkul ci teggin ak buur yàlla subhaanahu wa ta'aala ñu maanaam kii wax di ko askanale loo xamante ne yàlla askanale ko boppam wala boog yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxu ko wala boog mu bokk ci ñi nga xamante ne dañ leen a jox ilmu laduni maanaam xam-xam bu tukkee ci yàlla directement comme Seydina Xadir alayhi salaam te kooku doon wax nag bokkul maanaam duggul ci buntu yi yépp loolu moom moo tax euh, bi nga xamante ne euh, yàlla maanaam moom bokkul ci ñi nga xam ne dañoo am ilmu laduni te bokkutee ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam jiituwul woon ci daganal lu mel noonu loolu moom moo tax mu ŋàññi ko. daan ko daan ni ko yow kat waxkat nga boo xam te ne baaxuloo maanaam ni ngay waxee baaxul euh, li yelloo woon moom mooy mu bañ a dajale maanaam bañ a boole ci benn damir benn pronom personnel yàlla ak kenn ci mbindee famille lu dul xanaa ci digal loo xam te ne dafa tukkee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala boog mu nekk xam-xam boo xam te ne ku jógee ci borom bi la subhaanahu wa ta'ala te ñaari yëpp amutoon looloo tax yent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam ko waaye yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci ah, xadis boo xam ne mooy xutbatul xaaja nga xam te ne daf leen di boole ñoom ñaar man yuti'ir Allah wa rasulahu faqad rashad wa man ya'sihima fala yadurru illa nafsa ku mooy yàlla ku ku yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi kooku tegu ci yoon bu jub képp ku mooy ñoom ñaar du lor lu dul boppam maanaam ci ginnaaw bi te moom yonent bi sallallahu alayhi mooy ki nga xam ne moom la buur yàlla wax ci ay biram ne Uh, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha hmm. voilà uh, Seydina yow laa wax ñëwul wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha maanaam ne moom buur yàlla subhaanahu moom yenent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam du wax mukk ci bànneexi boppam lépp lu mu wax rek wahyu la Euh, te naka noonu gis nañ Seydina Xadir alayhi salaam maanaam ci xissaam bi nga xamante ne dafa ne maanaam euh, bi mu rayee gone gi daf ni fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma xayran minhu zakatan wa aqraba rahma mu boole boppam ak borom bi subhaanahu wa ci benn damir maanaam ci benn pronom personnel mu ne ñun ñu nam dégg nga ci ñu weccee ñu weccee leen ku ko gën gën koo sell te gën a jege ci yërmande euh, te loolu noonu daf ko wax ci te bor ci borom bi la ko jële te lool li koy tegtale mooy li mu wax ci ginnaaw gi ne waaw maa waan an amri lépp defuma ko ci sama mbir bopp. Euh, kon loolu am na maanaam ne yàlla yenent bi sallallahu alayhi dafa fiiree ci di taxaw diggante moom ak mbindeef yàlla ak mbindeefam yi waaye yàlla tamit dafa fiir bañ na ne kenn du ko xam lu dul nga jaar ko ci buntu yenent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom moo tax mu daal di euh, xañ waa maanaam te képp kenn mu ngir mu jaar ñëw yegsi ci moom lu dul mu jaar ci euh, buntu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak yoonam sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah waxal ne bu fekkente ne da ngeen a sopp yàlla rek da ngeen ma topp bu ko defee yàlla na leen sopp kon maanaam ak cofeelam daf kaa dëxëñ ci biir cofeelu yeneen yenent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam naka noonu ngërëmam moom yàlla dakaa dëxëñ ci biir ngërëmal yenent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom moo tax gisoon nañ ay xadiis yu bari ci xale maam ci ñooñu nga xamante ne euh, dañ doon euh, doxal yenent bi sallallahu alayhi ay aajo wala boog wala boog ñu euh, maanaam comme ñu ko wëlbatil ay dàllam wala boog ñu mu doon wër ay dàllam ñu dem xale bi dem wëral ko kook yooyu mu ne allahumma inna abdaka daa yataraddaaka farda anhu e yow buur yàlla mu ci tur yi rafet yi ak melo yëkkati koy ah, ah, naka sa jaam bi daf doon sàkk ngërëm ci yow kon gërëm ko naka noonu gisoon nañ xadis sayyidina Usmaan bi tam radiyallahu anhu bi nga xamante ne dafa yàqaloon yenente bi sallallahu alayhi wa e, mburu moom nga xamante ne daf ko dañ ko booleeg lem maanaam mburu mu yàq bu ñu booleeg lem dégg nga euh, kii ko mu nekk yàq togg ko noonu muy xabis bi. mu indil ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni kat moo indi woon lii maanaam yàq wi ku ko fi indi ñu ne ko seyd naa radiyallahu anhu moo ko indi mu daal di yëkkati loxoom ci asamaan si daal ne allahumma inna Usmana yataraddaka farda anhu yow yeneen yow yàlla yow buur yàlla bi turu rafet ak me lay yëkkati ko yi Seydina Usman day radiyallahu anhu yataraddaka maanaam ni ngi sàkku sa ngërëm maanaam mi ngi kon nag ak mu gërëm ko maanaam foofu nag léegi mu ne fa saabitu li sax am na annahu naka moom day faala dafa def al ma'rufa njekk maanaam euh, li sax mooy moom dafa def njekk da bin euh, nabi ci yenent bi sallallahu alayhi maanaam moom yenent bi la defal njekk muy xale bi muy Seydina Usman radiyallahu anhu wala xale yi ñu doon wax waaye wal xaasilu waaye li xew annahu mooy ne moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam nasaba dafa askanale maanaam bu ñuy tënk mbir mi dañ naan yenente bi sallallahu alayhi dafa askanale hadi tardiya googu la càkku ngërëm lillaahi ñeel buur yàlla ta'ala aj kawe ji maanaam ñooñu doon def lu baax yàlla yàlla yenente bi sallallahu alayhi dañ doon defal lu baax mais moom yeneen ci bi sallallahu bi muy ñaan dafa jàpp ne ñooñu même bu dee moom lañ defal lu baax yàlla lañ yàlla lañ doon maanaam moom yeneen ci bi sallallahu alayhi lu baax ngir sàkk ngërëmam te xam nañ ni ngërëmam maanaam ci la ngërëmal yàlla nekk moo tax ñu def ko moo tax bu daal loxo yi ñaan ne yàlla kii de mi ngi sàkku sa ngërëm kon na gërëm ko wax xabaa te dafa dëxëñ moom buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ta'atuhu ak toppam moom ta'ala aji kawe ji fii ta'ati rasulihi ci topp ndawam li sallallahu alayhi wasallam fa qaala mu ne man yuti'ir rasula faqad ata allah muy sourate nisa aya 80 man yuti' képp ku topp ar rasula yenent bi rek sallallahu alayhi wasallam faqad dëgg-dëgg ata topp na allah bur yàlla maanaam jëmmi topp yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy jëmmi topp yàlla fa ma azamahuma aka moo rëy aka màgg min nisbatin ci askanoonte baynallaahi diggante yàlla wa rasula ak ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam maanaam yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lien bi am seen diggante rapport boobu ak ka moo màgg ta'juzu na an idrakiha ci jote ko al uqul xel yi xel yi lott nañ ci mën koo jote eh. xel yi lottu nañ ci joti kan kan mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam xattaa mbéta al anbiya yenent yi alayhim salaatu wassalaam alayhim salaam yàlla na mujj sax ci ñoom laysa amul déet lawum ñeel leen duxulun ak dugg àlallaahi ci buur yàlla illaa lulul min baabi yi ci yoonu yenente bi ci buntu yenente bi sallallahu alayhi fi duniyaa ci àdduna gi wa yawmal qiyaamati ak bisu ak bisu taxawaay ba àdduna ak àllaaxira ci yam nag même yeneen ci alayhi salaatu wassalaam mënuñoo yegg ci yàlla dugg ci yàlla loolu lañ koy jaaree ci buntu yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam te lool day tegtale màggaayu yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kaw maanaam keneen ku dul moom waaye tamit day tegtale dëgg dëgg ne borom bi subhaanahu wa ni nga xamante ne noonu la ko jiitalee ci lépp. Euh, am na benn étape boo xamante ne jiitu na nag àdduna étape boobu jiitu àdduna mooy étape bi borom bi subhaanahu di amale ndax yeneen ci yàlla bi sallallahu alayhi la njëkk amal euh, ruuxam la njëkk amal bu ñuy wax xaqiqatul muhammadiyya di wax ak nuurul muhammadi wala di wax ak ruuxul muhammadi benn la sauf que Euh, aspect yi ñuy xool maanaam wàll yi nga xamante ne moom la xool léegi léeg foofu lay wutee bu dee xaqiqatul muhammadiya mooy dëgg-dëgg nekkam maanaam ruuxam mais mais ni mu nekkee ci dëgg-dëgg bi nga xamante ne lépp ci la cosaanoo et que borom bi subhaanahu moom ci boppam moom moom borom bi subhaanahu wa taala ci nekk-nekkam ak ay turam ak ay meloom noonu la feeñe maanaam bu ñuy wax dañ naan noonu la seetoo wala noonu la photographie wu wala noonu la euh, reproduire wu noonu la feeñee maanaam mooy tajalli boobu ci beneen jëmm beneen nekk-nekk kooku mooy yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent bi kon sallallahu alayhi moom la njëkk a moom la njëkk feeñal amal ko. étape bi nag waxoon nañ la ko ne bi muy njëkk feeñ dafa njëkk a feeñee en tant que euh, azat maanaam azatul aliya maanaam ci la njëkk feeñee moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk sirru zaat maanaam mooy mbóotu nekk nekk borom subhanahu wa ta'ala sauf que wala nañ koy aynu zaat maanaam mooy nekk nekk gi ci boppam maanaam yàlla ci boppam entité maanaam mooy ni mu feeñee sauf que su nekkoon loolu kese mbindeef yi duñ mën a juddu maanaam mbindeef yi duñ mën a am voilà voilà bu doon loolu kese parce que loolu ci amaa la maanaam ci xadara bu tëju boobu la mais yàlla bi mu bëggee bi mu nammee amal mbindeef dafa feeñal ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam turam yëpp meloom yëpp ba pare da ko koo solal hmm? voilà waaw falamma arada allahu ijaada xalqihi kasaahu bi maxtaaju lahu min sumaihi yàlla bi mu bëggee amal yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam bi mu bëggee amal min defi wala ma arada allahu ijaada xalqihi kasaahu bi maxtaaju bihi min sumaihi maanaam yàlla ci turam yi li mu ci li ci mbindeef yi soxla da ko ko solal yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam turam yi mu solal ko ci xadara boobu nga xam ne noonu la solal yenent bi sallallahu alayhi wasallam turam yi maanaam kon tur yi ku wax tur yi wax melo yi ndax ñooy ànd ku yi wax melo yi wax feeñuwaay yi euh, ku wax tur yi wax melo yi wax feeñuwaay yi wax Euh, maanaam maraati bi maanaam niveau yi nga xamante ne ci lay feeñee ku wax loolu tamit wax bëriwaayu éléments yi ak particules yi maanaam mbir yi nga xam ne moom la ñuy mbind moom la ñuy amal te ku wax loolu wax créature yi nga xamante ne ñoom ñoo ko incarné ñoom ñooy ñoom la yàlla feeñal ngir wane maanaam ngir ne tur yooyu loolu la ñu waral maanaam tur yàlla yu ne dafa am lu ñuy wane lu ñuy waral bi nga xamante ne borom subhaanahu wa day amal loolu nag mbir mi xëyu xëy rek lépp amandoo noonu loolu moom moo tax reproduction boobu bi muy am ci benn esprit la amee maanaam ruux ruux boobu moom la ñuy wax ar ruux alquran dana koy tudd lu bari bari moo tax bi mu naan yasalunaka anir ruux qulir ruux min amri rabbi wa ma utitum min al ilmi illa qalil ñu ngi lay laaj. ci wàllu ar ruuxu xaqiqatan ar ruuxu en fait benn malaaka la boo xamante ne moom moo reproduire exactement xaqiqatu muhammadiyya yent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ko reproduire de manière esprit boobu la ruux boobu la euh, euh, malaaka la boo xamante ne moom moo jiitu yeneen malaaka yëpp bokk ci maanaam moom mi nga xamante ne moom sax yeneen malaaka yëpp yi nekk ci asamaan yi yi nekk ci suuf yi ah. euh, malaakatu tadbiir yi mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy aju ñoom ñoo nekk ci administration bi te ñoom nekk ci kursi yu ak malaaka yi xam ne ñoom la ñuy tuddee al muqarrabuna parce que malaakatul muqarrabuna yi mooy ñi jege yàlla bi ñoom ñeent ñi nga xamante ne univers bi yëpp administration bi ci ñoom la aju ñeent ñooñu ci malaakatul muqarrabuna yi lañ bokk. maanaam ci ñi jege yàlla lañ bokk buñ naan léeg-léeg ñu ne nàngam day kudul maanaam yàlla xamulu ko bu yenent bu mu yónni nabiyyun mursal aw malakul muqarrab wala malaaka bu jege bu ñu jegeñal boppam malaakatul muqarrabuna yooyu nag ahlul qurba maanaam ñi ñuy wax ahlul qurba mooy ñuy jege yàlla nekk ci station wu proximité divine maanaam Euh, was-saabiquuna as-saabiquuna ulaa'ika al-muqarrabuuna ñooñu alxuraan di wax ñoom ñoo jiitu ñépp ci lépp te ñooñu la yàlla jegeñal boppam waxul ñu muqarrabuun ñu wax ne ñoom ñoo jegeñ déedéet yàllaa leen jegeñal boppam. parce que foofu niveau la boo xamante ne kenn du fa nekk fekk yaa ko indi sa bopp loolu mënul ne loolu moom moo tax yàlla amul nooy def ba jege ko amul taqarrub rek nga mën a def mooy di ko sàkkoo jegeñ ko. mais amul lu mën a maye nga jege yàlla amul loolu amul yàlla bu lay jegeñal boppam moom moo lay xëcc pas parce que yow yaa dem ñëw ci moom mais moom moo la xëcc indi la ci boppam voilà loolu ci pouvoir discrétionnel am la bokk maanaam du loo xamante ne da nga koy def ñu ngi mel ni tey ñu ne ah nangam day ku ko bëgg dafa am pouvoir discrétionnaire président de la république waaw wala laal masalul ala maanaam président de la république moo la mën a may lii yow nga remplir ay tonnes conditions indi du tax mu jox la ko parce que loolu dafa aju ci bëgg-bëggam parce que amul lenn lu ko loi imposé ni ko ku matal lii lépp nag ah non kii nag faw nga jox ko déedéet loolu amul walilahi masalul ala yàlla borom bi subhanahu wa nga jegeñ ko bokk ci proximité ñi ko jege dëgg du lu nit di liggéey loolu mënul ne kooku moom moo moom moo ko moo koy defal boppam par contre bu xësee ba am dafa am nu muy feeñee looloo tax mu ne was saabiquuna saabiquuna ñi jiitu ñoo ñooy ñi jiitu maanaam ñi jiitu ci lan mooy bu yàlla waxee ñii jiitu ci nangoo ko déglu bu yàlla diglee ñii jiitu ci nangoo jëfe ndigal li bu yàlla teree ñii jiitu ci gaaw koo baax maanaam ñooñu as-sabiquna ñooñu ñu jiitu voilà jiitu euh, euh, euh, malaaka yi nag dafa am maanaam ci biir nit ñi dafa am ñoo xamante ne niveau malaaka yooyu lañu yor mooy malaakatul muqarrabuna yi ñooñuy ahlul qurba ñooñu jot nañu waxtaane seen biir ci yeneen kii yi weesu chapitre yi weesu mais euh, ñooñu malaaka yi kon malaakatul muqarrabuna yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo am benn niveau bu ñuy tuddee euh, maanaam ñooy ñeent ñi ñoom nga xamante ne ñooy chef yeneen malaaka yi ci des mais ñoom ñi ñu chefe mooy ñeneen ñu nekk ci suuf mooy Seydina Jibril Seydina Mikail Seydina Israfil ak Seydina Azrail alayhi salaam ñoom ñii lañ ceefe mooy ñu nekk ci suuf mais ceefe wu ñeneen malaaka yi nga xam ne al muqarrabuna lañ parce que boo xësee ba duggu niveau boobu amatoo chef loolu tax même xataa ahlul qurba ci biir nit ñi amuñu chef qutbu zaman li muy rëy rëy rëy ay mbir du seen chef au contraire ñoom sax ñoo mën a am gis-gis ci moom mais que moom du am doole ci seen kaw Euh, malaaykatul muqarrabuna yooyu nag nga xam ne ñeent ñi ñoom ñoo ci ci féete kaw dafa am beneen group boo xamante ne ñooñu la ñu tuddee na ñooñu ci malaaka yi euh, ñoom benn groupe lañ boo xamante ne euh, ci Euh, aaluuna yi lañ bokk karubiyuuna yi ñoom maanaam nombre bi ñu nekk yàlla rek ko xam mais kenn ku ci nekk ci ñoom danga am façon boo nekkee maanaam dafa am ñu taxaw ñoo xam te dañ taxaw ci kanam borom subhaanahu wa ta'ala gënam bokk na ci liñ liñ caractérisé mooy xamuñu lu dul yàlla yàlla rek lañ xam xamuñu leneen lu dul yàlla parce que tellement que dañoo taxaw dëgër ci kanamu yàlla ñooñu ñoo ci ñi ci ëpp doole ñi ci gën a dëgër am ñoo xamante ne dañoo sujjóot mënuñu yëkkati ko tellement parce que dañu sujjóotal borom subhaanahu wa ta'aala ñooñu ñoo gën a sax ci niñ jege yàlla am ñoo xamante ne sax dañoo tëdd parce que tellement que maanaam sont terrassés mënu amuñu mënuñu mënuñu lenn am ñoo xam seen xef mënuñu ko yëkkati am xam ne xamuñu sax ci lu ñu ne ñooñu la ñu tuddee al na nga xamante ne seen mbëggeel gi bëgg yàlla dafa tax ba amuñu xamuñu leen nag ñooñu nag li tax ñu leen di tudd dinaa ci ñëw léegi insha allah mais seen biir ñoom karaw bi yiw na yi am na ci téeméer yoo xamante ne ñoom ñoo jiitu ñoom ñooy chef yi ci biir chef yooyu dafa am euh, juróom-ñaar ñoo xamante ne ñooñu lañ teg ci kanam maanaam ñoom ñoo gën a Euh, euh, ñoo ñoo jiitu par rapport ak euh, yeneen chef yi après ci juróom-ñaar yooyu am na ci ñett après ñett yooyu am ci kenn kooku la ñuy wax Abdullahi mais juróom-ñaar ñi ñooñu la wax ahlul maratib bi wat tamkin maanaam ñoom ñooy boroom marta yu kawe ak sax giñ sax. <laughs> ñooñu. am na ku ku ku leen chef kooku la ñuy wax Abdullah kooku nag boo ko xoolee ci biir nit ñi moom la mooy mooy mooy niveau borom niveau xutbu bi ci biir nit ñi moo tax xutbu bi day boolee en même temps nekk maanaam moo tax en même temps bi bokk ci afraad yi moo tax ñu naan ko al fardul jaami'a euh, am na ci biir. ku ñuy tuddee maanaam ci malaykatu muqarrabuna yi am na ci juróom-ñaar ñu juróom-ñett bokk ñi nga xam ne ñoom ñoo yàlla arash ñoom juróom-ñett ñooñu ci malaykatu muqarrabuna yi lañ bokk ñu jege yàlla ni am na ci ñu ñu tuddee am na ci ku ñu ku ñu tuddee euh, alqalam ndax dañ koy alqalamul a'la wala alqalam kooku moom moo nekk ci suufu Euh, bind maanaam ñii di bind lawhul mahfuz ak li ci nekk yépp moom moo koy bind am na ku ñu tuddee al mudabbir kooku moom ci suuf la ne ci suufu lawhul mahfuz la nekk wala boog ci suufu kursi yi maanaam foofu la nekk am keneen koo xamante ne moom lañu ñu tuddee al mufaddal kooku tamit ci beneen malaaka ci biir malaakatul muqarrabuna yi la bokk moom moo nekk ci wetu alluwa bi maanaam ki nekk ci mu mudabbir moo nekk ci wetu kursi yu kooku moom en même temps moo chiif moom moo chef malaaykatul tadbiir maanaam tey bu ñu doon wax maanaam dañ naan moom moo fa ne maanaam di pour administration tout ce qui est administration moom moom moo ko gérer mooy mooy chef malaaka yi nekk foofu am na nag euh, ku ñu tuddee am nuun kooku kooku ci ci ci ci ñi gën a kawe ci ñoom la bokk ñii ñëpp ci al aaluuna lañ bokk ñi ma la wax nii ñëpp ci aaluuna al aaluuna min al malaayikati lañ bokk ñooñu ñëpp ñi ngi ci ronu ki ñuy wax ar ruux al aaluuna mooy ñi nga xam ne euh, dañoo kawe ci kanamu borom bi subhaanahu wa ta'aala mooy les haut placés les purs éthérés haut placés dañoo kawe ñooñu moo tax Iblis yàlla ne ko est ce que bokk ci ñooñu parce que ñooñu noonu bu fekkonte ne dañuy ñooñu yàlla dafa dogal ne nit ñi duñ leen xam maanaam nit ñi nii nit ñi mënuñu leen xam lu tax parce que suñ su amul possibilité ñu xam leen maanaam kon euh, à part bien sûr ñi ñi nekk seen niveau sinon dinañ leen di gis ci ay gént ak yu mel noonu. loolu moom moo tax ñoom sujjóotaluñu maam Adama et que ñoom beneen possible beneen mbir bi tax moom mooy ñooñu dañoo xamul keneen ko dul yàlla maanaam ñoom bi yàlla créé maam aadama ak yeneen ak yeneen comme que ñoom yàlla rek lañ xam moo tax ñoom waxuñu leen kay leen sujjóotal maam Adama parce que yàlla rek lañ xam ñooñu al aaluuna minal malaa'ikati ñooñu ñoo tudd moo bi subhaanahu wa ta'aala iblis maa manaaka non non non wa ma yaa iblis ma manaka an tasjuda lima xalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal alim yow iblis lan moo la tere nga sujjóotal li nga xam ne maa ko bind ak sama ñaari loxo yu tedd yi xanaa da nga réy réylu bokk ci àllu na ji que malaaka yooyu dañu ko ñoom al àllu na ba tax kenn boolewu leen ci ñi ne ñu ngi war a sujjóotal maam Adama alayhi salaam euh, ñooñu nag groupe boobu noonu ñii nii ñoom ñooy ñi njëkk ñi gën a jege ñooy ñi gën a maanaam boo yeneen ci bi sallallahu alayhi bi ko yàlla bindee maanaam ruux bi nga xamante ne moom moo reproduire ak ruuxu bi nga xam ne mooy malaaka bu kawe bi moo tax borom subhaanahu wa di wax tout le temps ci mbiru ruux boobu ci alquran ñu bari dañuy firi ruux boobu ne mooy Seydina Jibril alayhi salaam mais loolu ñàkk xam moo ko waral maanaam jàpp ne ruux mala Seydina Jibril alayhi salaam moom moo jiite ruuxi d'ailleurs bu yowmal xiyaamee ruux boobu doo ngay wax comme li ko alquran waxee yawma yaqumu ruuhu wal malaa'ikatu saffan laa yatakallamuuna illaa man adina lahu rahmaan wa qaala sawaaba bis la yawmal xiyaamati boo xamante ne yawma yaqumu ruuhu ruuh day taxaw wal malaa'ikatu ak yeneen malaa'ikatu yëpp saffan ñu def sàppe laa yatakallamuuna duñu wax illaa lu dul kenn rek kay wax man mooy ruux mi nga xam ne adina lahu rahmaan ar rahmaan da ko jox digal parce que malaaka kenn rek la ci yàlla lay waxal. kooku parce que ruux dafa bokk ci spécificité moom mooy jox yeneen malaaka yi li ñu war a wax mooy jox malaaka yeneen yi li ñu war a wax moo tax yow bu euh, la euh, euh, moom la yàlla jox ndigal wax ak yàlla kooku moom rek kay wax ak yàlla yàlla di ko jox ndigal moom mu daal di jox ah, ah, ndigal ñeneen ñi ci des ñeneen ñi ci des appliqué adduna ak àllaxira noonu lay demee yàlla buy wax du jël benn malaaka ne naa kaay nangam waxal lii dafa ne dana demal ruux lay waxal ruux moom mooy transmettre lépp kooku mooy parce que kooku rek ci malaaka yi moo reproduire ruuxu yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax àdduna bi yépp ci ruux boobu la jóge lépp ci maanaam administration bi ci moom la jóge ar ruuxul mudabbiru boobu ñuy wax maanaam le le l'esprit administrateur bi nga xam ne mooy ruux yenent bi sallallahu alayhi wasallam en fait mooy ruux boobu la euh, moo tax dañu day wàcc euh, jour laylatul qadri ruux boobu day wàcc mooy spécificité wu lay laylatul qadr ci yeneen jours yi parce que pour lu trouver waat ruux yonent bi sallallahu alayhi leer googu la première fois que ñu di ko topp malaaka yi di ko topp dañ ko retrouver ci guddi lay laylatul qadr ci xaaru Hira moo tax la chaque laylatul qadr ñoom dañuy wàccaat ruux boobu day ànd ak malaaka yi ñu wàcc mais ruux muy mala euh, euh, jë maanaam jëm euh, yonent bi sallallahu alayhi bi muy am li tax malaaka yi lu tax ñu tudd leen mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy muhayyamuna yi bi maanaam xaqatu Muhammad yi xëyum xëyu nii rek nii tey rek yàlla créé ko mu nekk xaqatu Muhammad yi tey tey procédure la nga xam ne ay milliards d'années la mais début bi ak processus boobu bi muy am malaaka yooyu noonu ñoom ñoo génnee ci moom maanaam ñoo ñoo doon judd en même temps ak ñi nga xam ne ñooy al muqarrabuna ji moo tax ñu muqarrabuna yooyu nga xamante ne euh, dañu am ay tur moom lañ doon wax ni ahlul itlaq ahlul maqam laa maqam maanaam ñu gaayu gaayooyu gaayu baax yooyu radiyallahu anhum seen ruux maanaam seen existence dafa génnee ci directement ci ruux yonent bi sallallahu alayhi wasallam jamono ji mi nga xamante ne ci la nekkee bi formé mais ñi nga xamante ne ñoom ñoo njëkk a jàkkaarloog loolu nag léegi pour ñëw ci ngëneelu yonent yi alayhi salaam mooy avant mooy yonent bi sallallahu ruuxam boobu ki nga xamante ne mooy es mooy l'esprit mohammedien mooy leer gi tamit parce que leer gi moom mooy li alimenté lépp maanaam foofu la ñu waxee ak nuurul muhammad leer gi mooy li alimenté lépp ruux bi mooy maanaam esprit bi nga xamante ne moo ko jëmmal euh, ñi ci njëkk profité wu jël ci alimentation boobu maanaam tiire ci courant yi ku yenente bi sallallahu alayhi ci leer gi jàkkaarloo ak ruuxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam tibb ci maanaam ràngoo ay meloom moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñi njëkk def loolu ci mbindeef yépp mooy yenente yi alayhi salaam loolu moom moo tax yenent yépp yenent yi alayhi salaam ñoom ñoo gën a màgg ñeneen ñu dul ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñoo ci tegu loolu moom moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne yàlla bi muy tànn xarn bi mu tànn man ma juddoo man ma ñëw ci mooy xarn bi nga xam ne moo gën ci xarn yi maanaam et que génération boobu ñoom ñoo gën ñëpp mooy génération saxaaba yi radiyallahu anhum parce que ci ñoom justement euh, ñoom bi yàlla di amal yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci xaqiqaam dëgg-dëgg maanaam ñooñu ñoo njëkk a génnee ci moom ñoo ci njëkk amee ginnaaw yenente yi alayhi salaatu wassalaam nga xamante ne ñoom ñoo njëkk bénéficié wu ci màggaay boobu Seydina Jibril alayhi salaam li ko jox ngëneel gi mu am mooy le fait bi ruux bi pare moom yonent bi sallallahu alayhi ci ruuxam Seydina Jibril alayhi salaam moom moo njëkk tàbbiwaat ci biir géej googu di géeju ruux yonent bi sallallahu alayhi nga xamante ne kon moom moo tax foofu la koy jëli ñëw di wàcc di wàcce alquran bi mais euh, kon yenent yi alayhimu salaatu salaam li ñu ci jublu woon mooy ne ñoom li leen jox ngëneel mooy la fait ñu njëkkoon a jàkkaarloo jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi ko yàlla amale ñu njëkk a tibb njëkk a tibbee ci ngëneelam ñu njëkk jàkkaarlook moom njëkk xam dëgg dëgg mooy kan njëkk am li nga xamante ne moom la amee ci moom di njëkk a tibbee leer yi ak ak ak ak secret yi nga xam ne moom la yore loolu moom moo tax ab yenent kenn du ko mën a kenn du ko donn yenent kenn mënta toog di doon bu yenent naka noonu yenent kenn munu koo am parce que da liggéey da nga am loo liggéey loolu yàlla moo koy def maanaam loolu ci pouvoir discrétionnel lu yàlla la bokk moom loo xam ne yàlla rek a koy maye te kenn mënu koo defal keneen parce que fa muy amee dafa wees ab saxaabatam noonu la nekk saxaaba lëm mën a amee ak nag muy nekkee loolu daa weesu du lu ba pare du du lu kenn di jiim pour am ko loolu moom moo tax ñu bari bari bari xattaa ci bunt bii ñu la wax nii ñu bëri bari foofu la ñuy réeree maqaama maam ñu bëri dañuy gis par exemple maqaama Seydina Ali karamallahu wajhahu te du ñu gis ñi ko jiitu Seydina Aboubacar Seydina Omar ak Seydina Ousmane radiyallahu anhu duñ leen gis parce que justement soo nekkee ci domaine moom loolu li ko indi lii la soo nekkee ci domaine di maanaam nit ñi nga xamante ne dañu am maqaama yu kawe yi mais que seen maqaama ci waa ci diwaan bi la yam par exemple ci diwaanu Salihina bokk ci wala ci xutbaani yàlla may yam yooyu ñoom am nañu risque bu mag ci du gis keneen ci biir saxaaba yi radiyallahu anhum ci ay ngëneelam ku ci gën a kawe Seydina Ali ñoom mën nañ bañ a gis loolu lu tax parce que Seydina Ali moom dafa dafa dafa dafa dafa incarné maqaama imaama bi al imaama maam lu fekk que muy imaamul aarifina moom ak kan Seydina Israfil alayhi salaam ak Seydina Israfil alayhi salaam ci ma ci euh, maanaam moom moo gàddu moom maanaam xam bi yëpp moom xam ma maarifa ci Seydina Israfil alayhi salaam la nekk looloo tax xutbu bi di koo xamante ne dañ koy bind ci xolu Seydina Israfil alayhi salaam mais ñoom dañuy risquer Seydina Alioune daal la ñuy xam moo tax dañuy jàpp ne Seydina moom moo gën a kawe ñeneen ñi ci des ñëpp. d'ailleurs da ngay gis souvent loolu problème la quand ci waa ahlu tasawuf ñu bari ci ñoom justement parce que mbir mi dafa lënt trop ci ñoom du gaaw a gis ngëneelu ñetti xalifa yu njëkk yi radiyallahu duñ leen gaaw a gis dinañ leen respecter mais jàpp nañ ni Seydina Alioune moo gën a kawe. que moo ëpp xam-xam moo doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nangam léeg-léeg sax mu am ci ñoom ñoo xamante ne ak amateurisme buñ ci boore dañuy dem ba nga xamante ne dañuy jege xalaatu siit yi ci li ñu gisee loolu nag problème bu rëy la na Ali karamallahu wajhahu màgg na kawe na ci borom bi subhaanahu imaamu aarif billaahi la maqaama imaama moom mooy xaatim bi maanaam moom moo tëj luy tax nit ñi mën nekk ay imam nekk njiiti loolu tax sax même boo xoolee yoonu nitu yàlla yi daanaka yëpp ci moom la jaare daanaka voilà moom moom moom ñu bari ci ci ci ci ci ci ci ci génération yi moo leen tarbiya te yo seen tarixa yi ci yoonam maam chaîne bi day remonter ba ci Seydina Ali karamallahu wajhu ànd ak loolu yëpp nag Seydina Aboubacar Seydina Omar ak Seydina Ousmane radiyallahu anhum ñoo nekk ci kaw kenn ku ci nekk ci ñoom dafa am ci noo nëbboo ci noo nekkee sauf que euh, subtilité la boo xamante ne ñu bari bari bari bari ci ñoom duñ ko gis mais lii moom mooy martaba bi jiitu ad àdduna maanaam liñ doon wax léegi nii yeneen ci alayhi salaam yeneen bi sallallahu alayhi ni mu nekkee seen kilifa ni nga xam ne noonu la ñuy tibbee ci moom euh, àdduna laata allaaxira am na beneen martaba bu am àdduna allah di am na beneen martaba bu amoon moom mooy kóllëre gi yàlla jàppante woon ak yenent yi alayhi salaam waaw wa iz akhadha allahu wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima bayna yadaykum atu'minuna bihi wa tusaddiqunahu wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qalu qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin comme li alquran la ne fàttalikul bi yàlla jàppee ak yenent yi alayhi salatu wasalaam kullëre ne leen su ma leen wàccee téere ak sagesse bi xam-xam bi muy àndal lépp mu wàccil leen ko topp nag ginnaaw ga ab yonent bi nga xamante ne moom mooy ki tax may yabal maanaam ñëw est-ce que da ngeen ko gëm ba pare topp ko ñoom ñépp ñu ne d'accord waaw waaw saxal nañ de yàlla nekkoon kon seede leen man maa ngi ànd ak yéen di seede maanaam muy kóllëre gi ñu war a fasanteeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam imagine nga ni yàlla borom subhaanahu wa ta'aala bu koy fasanteeg yonent yi alayhi salaam ci aalamul xay bi ci aalamul arwaax ca ci njëlbéen nga daf ne leen daf leen ko signéloo pacte boobu ba pare ne man yàlla sax damay bokk ci bi maanaam man yàlla damay bokk ci seede yi loolu moom ah doy na sëkk ci wa ci wane màggaay yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngëneel gi nga xamante ne moom la am ci keneen ku dul moom yii ñu wax nag moom mooy lan mooy kañ avant léegi nag ñu ñëw ci moom li mu wax ne fi dunya wal a wa yawmal qiyamati léegi mu ne fa fi dunya ci àdduna nag sax wér na anu ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na dafa ne law kaana giñ bu nekkoon ne Muusa Seydina Muusa alayhi salaatu salaam xayyan di dund bayna azhurikum seen diggante maa xalla du dagan la hoo ñeel ko illaa lulu an yattabi'ani ci mu topp ma euh, ci nodda baatapage mu ngi naan euh, rawa rawa solon ahmad fi musnad ci musnadam wa abu ya'la wal bayhaqi fi sunan wa sunan wa shu'ab min shu'abul iman wa sajzi fil ibana an Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ibn Abdullah radiyallahu anhu radiyallahu anhu no qaala nee na qaala wax na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam laa tas'alu bu leen laaj ahlal kitaab yi ñooñu téere yi an shay'in ci dara fa innahum naka ñoom kat lañ du duñu leen gindi waqat dëgg-dëgg dallu dañoo sànku maanaam jarul ngeen di dem ci waa ahlul kitaab laaj lan lañ nekk mooy nekk seen téere yi lan maanaam bëgg xam lu ñu kii maanaam wala boog di jël ay livre naan bi dama koy liir ah, euh, évan ci dama koy liir euh, tooraat bi dama koy liir loolu amul njariñ amalu leen njariñ yéen amalu njariñ bu leen ci sonn boo leen alxuraan a ngi nii liir leen ko xadiis yaa ngi nii wax yeneen bi saa bëri na bu leen sonal ak di bëgg dem di wuti ay parolu Gandhi wala parolu xawma kan jëm leen bu leen bu leen sages ngeen bëgg ja wax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doy nañu indi leen waaye vraiment bu leen ñu indil ay waxu waa ji ci des. Euh, waaye waaw ak ñooñu ak euh, gars yi gars yi la maa xaw la tudd xaw ma waaw mais ñooñu jaruñu ko waxu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñu gàññ bëri njariñ indil leen ñu waxu ñooñu waxu yàlla yeneen bi sallallahu boo leen amul lu dul leneen loolu ñu mën a jariñee vraiment indil leen ñu waxu kenn ci borom xam-xamu l'islam bii seen wax yi day ànd ak leer ndax doona yeneen bi nañ sallallahu alayhi jàngal leen ñu loolu xamal leen ñu ñooñu waxal leen ñu ñooñu indil leen ñu waxu ñooñu mais bu leen ñu ñëw yàlla tere nag ngeen bëgguñoo wax ne ne ki ngeen ñuy wax seen ay waxam maanaam tàggal ñu ko réyal ñu ko pour wax ñu loo xamante ne vraiment man mii sax mën na naa koo wax <laughs> comme ki ne ki ne woon dafa am ku am xam-xam lool lool maanaam lool sax <laughs> benn mooy lu papul sis <laughs> ñu yaakaar lu ne la mu ne dafa ne avant d'enseigner il faut apprendre mais loolu man xam naa ko mais bu fekkente ne bu fekkoonte ne loolu kese kese kese kese la ñuy wax kay wax dëgg yàlla jarul nga naan ku am xam-xam lool lool lool maanaam maanaam parce que xam-xamam illustré woo ko yal yàlla sàmm bu leen sonal seen bopp ci yooyu alquraanu yàlla gaa ngi fii moom la leen yàlla yónni amul faute zéro faute moo ci ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li mu jàngale mi ngi nii amul benn erreur zéro faute moo ci nekk lépp a jub lépp a sell lépp ay njariñ moo tax ñooñu duñ leen gindi dañu te sànku nañ ba pare fa innakum naka yéen imaan daal an tusaddiqu ci ngeen dëggal bi baatu leen ci caaxaan maanaam soit parce que comme que ñoom seen wax amatul tiiri amatul téere bu yàlla wàccee boo xamante ne la ca nekk lépp euh, euh, lépp na ko yàlla wàcce woon lañ ko amee lu dul alquran alquran rek moo fi nekk di téere boo xam ne nañ ko wàccee woon ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la nekkee amul téere ci kaw suuf boo xamante ne nañ ko yàlla wàcce woon te yenent ba mu ko wàccee alayhi salaam noonu la ñëwee noonu lañ ko amee tey amul loolu amatul ci kaw suuf alquran rek ka mel noonu kon yéen bu leen sonal seen bokk ci eh, liir naa nangam liir naa nangam liir naa nangam waaw maa ngi taale eh, am na ku ma ko doon fàttali euh, benn wax bu ñu waxoon ca gàmmu yaakaar naa 2008 la woon ci Chicot ah Da Vinci ko téere bi nii la toll. ngandam téere la xaw ma ba xam mës ngeen koo gis. da gis ab jullit boo xam ne nee na liir na ko du début à la fin te mës na liir alxuraan ba mu jeex. te liir na Da Vinci Code loo xamante ne ay caaxaan la non seulement ay caaxaan la waaye dañ cee wax wax yu ñaaw ci ab yenant mu yent yàlla Isa alayhi salaam moom lañ doon wax di ko caricaturer di wax ci moom yu yow ab jullit nga jël téere bu tollu noonu nii te mu jeex ne serait-ce que ci traduction française am loolu musiba la ci jullit musiba bu rëy la ci jullit yàlla nañu yàlla sàmm kon soit da di dëggal loo xamante ne caaxaan la aw wala boog tukazzibu ngeen weddi bi xaqin ci dëgg maanaam comme affaire bi wóorul ne dëgg la peut-être yow boo ci gisee loo xamante ne daf lay étonner rek da jaaxal da ngay am tendance weddi ko ne lii moom xam naa ne bokku ci gaa yee ko ci wax ah voilà ñoo ko ci yokk de lii de gaa ko ci yokk waaw kon sigam mbir mi noonu la mën a deme fa innahu te kat maa ngi leen di waatal ne law bu dee kon ne Moussa yent yàlla Moussa alayhi salaam hayyan mi ngi dund bay na ak wurikum seen diggante maa la du dagal la woo ñeel ko illaa lu doon am yattabi'ani ci mu topp man yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi waaw yent yàlla Muusaa alayhi salaam su doon dund ak yent yàlla Isaa alayhi salaam ak yeneen yeneen yépp munuñu lenn lu dul bàyyi la ñu nekke woon topp ci ginnaaw yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mbir mi nii lay demee maanaam kon loolu lay wane màggaayu kan yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ak nekk gi mu nekk seen ci kilifa te sax euh. yenent bi sallallahu alayhi maanaam mbir mi ni mu wéree ci yenent yi noonu lay wéree noonu la wéree euh, ci sëriñ si li Cheikh Omar Foutiyou radiyallahu anhu di wax euh, ci chapitre douze ci téeram bu am solo boobu Rimah Hizbir Rahim ala nahwi Hizbir Rahim mu ne d'ailleurs chapitre bi looloo noonu sax la ko tuddee maanaam pour loolu la pour jàngal nit ñi ne bu amee ñaari sëriñ wala boog benn sëriñ bu amee benn sëriñ di boroom xam-xam mat li mu mat toll fi mu toll yépp ànd ak ay taalibeem di leen tarbiya di leen yóbbu ci yoonu yàlla yàlla dimbali ko moom noonu la ko tuddee defal ko xéewal moom noonu la tuddee mbir mi yàlla defal ko xéewal mu tase ak ku ko gën a kawe maanaam gën a mën li mu wax lii nii ëpp ko xam-xam gën ko xam yoon bi di yóbbu nit ñi ci yàlla mais gën ko aay moom day ràññeeku ci moom du ne danaan gaay ah taalibe day gis ngeen léegi gis tase nañu ku ma gën a xam nangam nangam dem leen nekk taalibeem du lool de danaan leen alhamdulilah yàlla defal na ma xéewal gis nañu ku ma gën a kawe gën ma baax gën maa mat man ak yéen léegi ay mbokk taalibe lañu am nañu sëriñ bu bees suñu ko deful c'est parce que àdduna moo leen jiital yàlla taxul ñuy def loolu moom ku ko natt ci suñu jamono ji yàlla nañ yàlla sàmm yàlla nañ yàlla sàmm aka jafe loolu aka jafe ku yàlla taxut a jóg wala ku yàlla ak tax a jóg donc ku yàlla ak nangam mu ne wa fil axirati ci bu dee àllaaxira nag yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne saxa wér na an wu ci moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala ne dafa ne aadamu maam aadama alayhi salaam fa man duunahu ak ñi ci ak ñeneen ñu dul moom maanaam ñu nekk ci ñu ñëw ci ginnaawam yépp taxta liwaa yi ci sama ronu drapeau la ñu nekk mooy liwaawul xam li wala faxra te puukaréewuma de maanaam wala faxra puukaréewuma li mu tekki mooy vraiment lii may wax ni dama ko wax en toute modestie mooy ne aadama moom aadama sa salaam ñu ñëw ci ginnaawam yëpp ci yeneen yi aadama sa salaam nit ñëpp ci sama ronu drapeau boobu la ñu nekk yowmal xiyaama li ma wax nag puukare taxul ma wax ko loolu mën naa ne beneen bi ci des mooy li lay wane ni puukareew ma mooy su ma doon wax li ma yàlla defal maqaama yi ma amee ak mbir yi màgg yi ma am ak samay may bu ma ko doon wax du ma wax lii kese ndax am na yu gën a màgg fuuf yu ma waxul kon puukareewu te moom bu ko waxutoon duñ ko xam mais alhamdulilah jërëjëf wax na ko sallallahu alayhi wasallam xadis euh, bi boo gisoon nañ ko rawahu ahmad lu euh, tabarani wala ahmad ahmad waaw wa abu ya'la moom ñoom an ibn abbas radiyallahu anhuma waraaw solo na ko ba tey Ahmad wa Tirmizi wa saxaawa te wéral na ko moom Tirmizi bi mu ko solo dafa ko wéral wa Ibnu Maaja ah, wa Ibnu Jarir te ñëpp an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa rawaahu Ibnu Asakir tam Ibnu Asakir solo na ko an Anas mu Ibnu Malik radiyallahu anhu wa rawaahu Abu Ya'la tamit solo na ko wa Tabarani ñoom ñëpp solo nañ ko an Abdullah ibnu Salam radiyallahu anhu wa fii waaye nag nekk na ci Amr ibn Usman al-Kullabi maanaam moom nekk na ci càllale Tabarani bi Abu Ya'la bi waaye wasaqahu Ibn Hibban maanaam bu Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu waaye imam Ibn Hibban wéeral wérul ànd ak ne ngir ne imam Ibn dafa gaaw ci ci wéral moo tax tawsiq bi imam Ibn bara ko xam yi di wax ne euh, nañu mën di ko di sukkandikoo ci loolu kese maanaam bu imam Ibn wéral na diw rek loolu kese kese kese ah déedéet maanaam loolu doyut waaye nag ànd ak waa imam Suyuti moom défendre na ko mu naan maa saaxal al-Bustiyu fii kitaabihi laakin wa shart la maa maa déedéet maa saaxal al-Bustiyu fii kitaabihi wa bal shartuhu xaffa wa qad waffaa bihi naam voilà maa saaxalal Bustiyu fii kitaabihi bal shartuhu xafa wa qad wafa bihi voilà mooy al-imam Ibn Hibbaan rahimahullah hmm? nekkul ku négligent ci téereem bi comme ni ko ñu bari yaakaare waaye nag shartam la woyofal te matale na li nga xam ne moom mooy shart yi mu tëral te mooy dafa dindi hmm? euh, maanaam euh, yenn ci shartu saxiix maanaam comme mooy euh, ittisaalu sanad boo xamante ne faw dañ ko war a topp ak ah, ah, ah, ñenn ñi tamit léeg-léeg seenu ko ñenn ñi maanaam moom dafa jàpp ne bu ñenn ñi koo xamante ne ñi am na ñu ko dëgëral rek maanaam moom mën naa sukkandikoo ci ñooña naka noonu tamit am na yeneen charte yu mu wax mais ala kulli xaal mooy ndax càllale ndax cinq condition mooy condition saxe bokk na ci moom mooy ñu war a mu war mu warut am chose ak la moom te loolu moom bàyyiwu ko xel mu ne wa baqiyatu rijaalihi wa baqiyatu rijaali waaye ñu def ci ci góor ñi càllale yi ñi ñëpp siqaat ñu wóor la wa rawal Bazzaar tamit solo na ko an Abi Hurayra radiyallahu anhu wa isnaaduhu jayyid waaye càllale gi moom baax na wa rawal Haakim tamit solo na ko fi Mustadriki a Ubaadata ibn Saamit radiyallahu anhu ci moom la ko jële wa saxaawoo te wéral na ko ba man ma Haakim ala shart Shaykhayni ci shart ñaari sëriñ yi rahmatullah alayhim kon maanaam liñ ci nam la xadis bi ala kulli xaalin bi wax na ko sallallahu alayhi wasallam gis nañ saxaaba yu bari yu ko solo radiyallahu anhum ci ay càllala yu wuute boo xam ne benn rek lañ ci gis ne xëy na mu def na ci gam-gam le maanaam mooy bu sayyidina Abdullah ibn Salam bi ah, radiyallahu anhu kon yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci àllaxira tamit lan moom moo jiitu ñëpp yenent yëpp ci suuf ronam ronu drapeau am la ñuy ne liwaa'ul cant gi moom mooy borom borom drapeau cant gi sallallahu moo jiitu ñépp ci lu jiitu ak ci lu mujj waaw sallallahu alayhi wasallam drapeau boobu euh, day wone li ñu tuddee al maqaamul mahmud bi nga xam ne yàlla moo ko jagleel moom kese voilà bi nga xamante ne ci la incarné mboolem tur yàlla yi ak melo yi waaye tamit nekk nekk borom bi subhaanahu wa ta'ala mu ne lisa lii moo tax faqat dëgg-dëgg xaaloona taala ji kawe ji mooy yàlla borom subhaanahu sa sourate Baqara ay 253 tilka rusul yeneen ci yaa ngoog faddal naa gën a la nañ ba'dhum kenn ci ñoom mu yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam gënal nañ ko ala ba'd ci ñeneen ñi ci des. wala xat wax na tamit sourate 55 maanaam sourate al-Isra ay 55 wala xat waat naa ni ginnaaw dëgg-dëgg faddal naa gënal nañ ba'd nabi yeneen kenn ci yeneen yi lenn ci yeneen yi sa sama ala ala ci ñeneen ñi ci des. mu yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam. hatta mbete sax inna allah naka bur yàlla taalaa aji kaw di lam yaqbal du nangu min ahlil kitaab bil Mustafa ci yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam benn ba li qawli anbiya ngir seen wax yenent yi alayhi salaatu wasalaam wa talabata mu sàq minhum ci ñoom an yu jaddidu ci ñu yeesal imaanam seen ngëm bi ci moom sallallahu alayhi wasallam an qawlihi ci waxam bi mu wax woo moom yenent sallallahu alayhi wasallam wa zalika moom mooy fi qawli ci wax bi mu wax yàlla subhaanahu wa ta'ala ne yaa ayyuhalladhina amanu aminu maanaam yaa ayyuhalladhina amanu yéen gaa yi nga xam ne gëmoon ngeen gëmoon ngeen yent yàlla Muusa sa nga gëmoon ngeen yent yàlla Isa alayhi salaam aminu léegi nag gëm leen yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw maanaam gëm naa gëm maanaam tey boo toogee maanaam nekk jamono yent yàlla Muusa wala yent yàlla Isa saam yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëwagul wala boog ñëw na waaye yëgoo woon ni ñëw na nga doyloo rek ci li nga daan gis ci téere yu njëkk ya ak yenent yi njëkk ya alayhi salaam ne yenent yàlla Muhammad sallallahu sa wasallam dana ñëw ba tax nga ni gëm naa ko loolu doyul maanaam gëm googu rek doyatul boo xësee ba xam ne ñëw na danga war a gëmaat gëm gu bees loolu lay wax sa gëm googa rek doyatul faw nga gëmaat gëm gu bees mooy yaayu la dina amanu amanu waaw mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi al mu'minu aji gëm ji maanaam eh aji gëm ji muy jullit bi mir'atu moom mooy seetu al mu'min aji gëm ji mu yàlla wala bokk jullit bi seetu moroomu jullitam lañ wala dinañ ñëw léegi ci wax jooju insha allah taala xadis bi mu ne rawaw solo naka tabaraani fil awsat awsat wa diya muy maqdisi ad maqdisi fil Mukhtaara ci téeram boobu wa hasanahu te rafetal na xadis bi ah, maanaam ma as-Suyuti moo ko maanaam wéral wéral na xadis bi wal Bazzaar al Bazzaar tam solo na ko wal Qudaa'i ñoom ñëpp fii mus moom solo na ko tam fii Musnad Shihaab wa Ibn Adiy moom tamit solo na ko an Anas ibn Maalik radiyallahu anhu wa rawa al Buxaari tamit solo na ko moom al Buxaari fil adab mooy adabul mufrad wa Abu Daawuda wal Bayhaqi fii sunan yi sunan wa Shu'ab ak Shu'ab mooy Shu'abul Iimaan wa Daylami tam solo na ko fii Musnadil Firdawsi wal Askari tam solo na ko wa Ibn Jariir te mooy at-Tabari an Abi Hurayrata radiyallahu anhu wa qaala al-Iraaqi al-Haafiz euh, Euh, euh, Zaynuddin al-Iraqi rahimahullah nee na isnaaduhu hasan caalale gi bu wax na euh, mooy lan al-mu'minu mu'min léegi mu ne lana wala naa ñeel nañu fi hada al xadis ci biir xadis wajhaani ñaari wàlla am na ci ñaari wàlla awwaluhuma bu njëkk bi maanaam wajhu mooy gis-gis buñ ci mën a am mooy vision buñ mën a am ci mbir mi compréhension buñ ci mën a am dégg-dégg mu ne awwaluhuma bu njëkk bi an yakuna ci mooy nekk al muraad yi kañu namm bil mu'mini ci gëm kii aji gëm ji al awwal gu njëkk gi mooy al anbiya yenent yi sallallahu alayhim wa sallam wal awliya ak wàllu yi wa kaafatal ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy mboolem ñi yàlla jegeñal boppam fahum ñooñu mu'minuna aji gëm lañu imaanan ak ngëm xaasan bu jagoo ñooñu ni ñu gëmee yàlla ak ñeneen ñi ni ñu gëmee yàlla du benn de ñoom dañoo jàkkaarloo ak maanaam bi xam nga li ma gis li ma gis ak li nga xamante ne dañ ma kaa nettali kese wala ma di ko dégg wala boog ma samay analyse yóbbu ca ñaar yi duñ benn. waaw keroog ñu ko doon wax mooy liñ doon euh, publication yi ñu doon def fan yi ci évidence wu mbir yi maanaam bokk na ci liñ ci waxoon mooy ne. par exemple werante bi am ci diggante nit ñi wala borom xam yi ndax yenent bi sallallahu alayhi wasallam def na ko gis te ne waaw wala déet loolu ñi mu concerné mooy ñi ko gisul maanaam ñooñu ñooy werante mais ñi nga xamante ne gis nañ ko ñoom ñi ngi ci leneen maanaam ñoom nekkatuñu ci débat wu ce que mën na nekk wala mënta ne ak yooyu ñoom bokku ci débat boobu de concerné wu leen maanaam débat boobu ñi ci ne ba tey mooy ñi nga xamante ne ñoom de toute façon mosuñu koo gis donc ñoom léegi nag foofu lañuy ñuy toogee di di commencer xalaat di réfléchir ak di analyser ndax mën naa ne walla mënta ne ku ci nekk nag di xool lan la la sa analyse jox waaye ñi nga xam ne ñoom gis nañ ko moom ah comme li arab bi di wax ak wa xadis euh, dañuy wax na seen xadis fa maa ra'in ka man sami'a ki gis ak ki dégg bokkul. voilà waaw lii moom maa ci teg sama bët loolu moom moom moom moom pour nga weddi loo ma ko lu jafe lay doon daanaka mënta ne ñee ñoom dañoo seede malaaka yi dañoo seede wal malaa'ikatu yashhaduna bu dee yenent yi alayhimu salaam malaaka yi ak ñi nga xamante ne ñoom la yàlla kaweel ci waliyu yi nga xam ne da leen a jox xam-xam bu tukkee ci moom ñooñu dañoo seede shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi ñi dañoo gis dañoo jàkkaarloo bokkuñu ñi nga xamante ne dañuy dégg rek ne yàlla am na booy dañ koy dégg rek dégg naa ni yàlla daal dañ kaa war a gëm dégg naa yamuñ ci dégg ñoom dañoo dañoo jàkkaarloo dañoo gis donte gis-gis gii nag du gis-gisu bët waaye gis-gisu xol la waaye ak jàkkaarloo la de ak contemplation kon ñooñu ñoom ñooy ñi gëm ñu njëkk ñi waan yakuna waaye mu nekk tamit almuraadu bi ñu namm bi saani ci ñaareel bi ne ñoom ñooy seetu ñeneen ñi mooy almu'minuuna ñi gëm rek ala itlaq te lu njoyal imaanan ak ngëm goo xam ne aman dafa matale wa yakun te bu boobaa day daal nekk maanaal xadiisu maanaay xadiis bi mooy ne annal anbiya naka yenent yi wal awliya ak wali yi salawatullahi alayhim yàlla jullig yàlla nekk ci ñoom allazina mooy ñooñu nga xam ne zaharat feeñ na fiihim ci ñoom sifaatul kamalaat sifaatu meloy al kamalaati matuk al ilaahiyat kuy ko di yàlla nga xam ne yàlla ak matam dakaa feeñal ci ñoom ci anam gu mat mooy mar a ñooñu ay ay miroir lañ ay seetu lañ la naa ñeel ñu wa amsal ak misaal mooy mooy misaalu maanaam ay misaal lañ ci ñun maanaam exemple lañ ci ñun ñun suñuy exemple lañ li qawli ngir wax kullun képp kenn minhum ci ñoom nekkul waxal ne yàlla bi mu naan ko waxal ne innama ana innama li am des mooy ana mankat basharum ah nit laa rek mislukum ku mel ni yéen maanaam kon yeneen ci yaayu sa sa wala lii yooyu malgré que yàlla dafa matal ci ñoom ak feeñal ak matam. moom buur yàlla subhaanahu wa ci ay turam ak meloom ak yëpp feeñ waaye yu yépp am na waaye ñun suñuy seetu lañ te ñun bu ñu leen dee xool suñu exemple la ñuy gis. lu exemple parce que kenn ku ci nekk ci ñoom ginnaaw loolu yëpp yàlla daf ni ko na wax ne man nit laa comme yéen maanaam yeneen bi sallallahu alayhi ànd ak li ñu wax ci moom yëpp bu dee nit la tamit comme ñun wuute nag ñun maanaam. mais nit la comme ñun ngir ne ñu war ko mën a jox jël exemple war ko mën a roy muy sootul Kahf aaya 110 ak sootul Fussilat aaya 106 aaya 6 bopp moo tax fal misliyat kon kem moo gi kem moo gi maanaam ne ñoo nuroo waaqi'atun loolu lu am la bi nash'ati ci sos wal fitra ak ci maanaam sosin wi fitra bi mii ñu yàlla amalee moom le fait ñu nekk nit moom gis nañ ko voilà yenente bi saa sam booy dund ak moom ni nga dund ak moom nangam nangam nit ngay gis ah lii dal nit a koy dal lii arrivé nit a koy arrivé yi nit di soxla da koy soxla waaye waa ada lii kat tahridul aku xërtal la minhum ci ñoom la naa ñeel ñu ala bi ci ñu mën a sàkku nay la amee maa la nga xam ne yumkinu jàppandina nay la xoo ñu man koo am min tilka saadat ci googu rek texe al kubra gu màgg gi wal wilaayat ak wilaaya googu par randoog yàlla googu al usman gu kawe gu rëy gi allati gi nga xam ne lam yun sat lam yun sut lam yun sat tëjuñu baabaxaa buntam ilaa yawmal qiyaamah ba bisu taxawaay ba maanaam boo gisee loolu ñu mën mu mën a ne ñu mën a xam ne kii kat nit la comme ñun wàllu yi ñu fi dégg yu màgg yi yëpp ay nit lañ comme ñun ñu xam ne kon nag li nga xamante ne mën na nekk ñu mën koo am ñu mën a def effort pour mën cee accès bu ñu gisee euh, wàllu yu màgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba yi radiyallahu anhum yu màgg yi Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Muhammad ibn Arabi Seydi Abou Khalid Jilani ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu ñu màgg ñooñu ñëpp ñu gis ne ki gaa yu baax yi ñoom ñoom euh, ñoom euh, Seydi Hadj Malick Sy ñoom Cheikh Ahmadou ak ñeneen ak ñeneen ñaa Cheikh Sada bi yi ñoom radiyallahu anhum ñooñu ñu mën leen a gis mën a xam ne ñii ay wàllu yu lañ ay nitu yàlla pire la ñu ne mais comme ñoom ñu la yam maanaam principe boobu principe la bu de base jant bii bii jant bii moo leen doon tiim suuf sii lañ doon dox ngelaw li leen doon noyyi ndox mii la daan naan yàlla <laughs> képp koo xamante ne yàlla tëjul buntu bi te mooy yenente yi ñoom rek la alayhi salaam ñoom la yàlla tëjul buntu yi ne mënumaa mel ni ñoom ñeneen ñu dul ñoom mën naa mel ni ñoom maanaam ma xërtu ma xëccu pour loolu mais boo yoree esprit défaitiste maanaam fatalisme ak défaitisme de toute façon affaire bi jartawut parce que du ma ko am voilà ñu ngi mel ni ci bëgg liggéey rek maanaam bëgg am liggéey toog fi mu toog naan non de façon liggéey jarta wuti ji parce que de toute façon du ma ko am aw ma liggéey de toute façon jarul wuti du ma ko am kooku du ko am même buñ ko ko indiloon ne ko kaay liggéey ngi nii sax dara mënta ne wàllu yàlla damit noonu la te bokk na ci maanaam euh, li nu ñun def maanaam gis nga euh, kii éléphant yi ñay ñay ci dëkk yi ñuy faral di am ay Côte d'Ivoire ay yooyu noonu dañ leen def bu ñu juddoo rek ñu jël benn buum takk ko ci benn garab gu ngand ñuy xëcc xëcc xëcc bu ko defee duñ xëcc ba sonn après duñ mën a dem ñu xam ne mu mënuñoo yëngal garab gi mais dañ leen di bàyyi bu nekkee xale lañ leen di yàgg leen koo def nga xam ne bu ñu takkee rek dañu koy takkee ci garab gu mag gi nga ndam garab nga xam ne dañuy xëcc xëcc xëcc duñ ko mën gis ne noonu lañ leen di yare ba benn moment dañuy dañuy yaroo ci ne man mënumaa yëngal maanaam mënumaa bouger dem gis nga bu ñu demee ba màgg suñ leen bëggee takk benn bant bu ndaw la ñuy jël rek takk ko ci nga gis ne moom day toog jàpp ne du mën a dem tellement que bopp bi dañ cee def ci ne mënoo dem yow maanaam bu ñu ba yeew mënoo dem ñun nag sëriñ si loolu def maanaam jàpp giñ jàpp ne mënunoo dem nga xam ne seen discours yëpp dañ ko bombardé ci ne El Hadj mënoo mel ne moom. sëñ Tuubaa kenn mënu koo dab amul moroom Baay Ñas mënul nekk nga loolu ñu dugal suñu bopp yi dóor ko ci bombardé ko bombardé ko bombardé ko ba nga xamante ne léegi dañ kaa gëm de manière naturelle maanaam min def ñay bee la ñu def maanaam naturellement dañoo jàpp ne mënta ne non mënta ne alors ko lu tax ba mënta ne xanaa du yàlla moo koy maye maanaam est-ce que yàlla dafa wàcce alxuraan ne lii mënta ne wala yeneen bi saa sam daf ñu ne lii mënta wala dafa yabal ay malaaka ñu di ñu jàngal xamal ñu ñu ne mu mënta ne mais comme dañu duur bombardé ñu idées yooyu duur duur ko duur ko duur ko benn moment dañu jàpp ni effectivement mënta ne dañu tëdd di nelaw rek maanaam luñ nar a jiim lu baax sax dañuy jàpp ne du pour ñun pour ñee la fii mu toll lu ñu nar def lu baax sax da gis benn moment dañ naan noor yi yëpp nag bon après day ëpp ko après day day commencer bëri après du bon pour ñun ñu bàyyi ko léegi kay bu dee yow noonu nga mel nan ngay ame lu baax bu dee lu baax loo war a am jàpp nga ne fi mu toll du pour yow xanaa man mi bëgg àdduna sax xanaa war naa di def ni lu baax lu ma mën a am mu leer ma ni lii mën naa koo am mais ma jéem koo am. li ma mënta am maanaam ñoom Bill Gates yii yi am xëy na mën naa jafe mais bu bu ma leeree ni coup bii su ma ko defee danaa am li Bill Gates am mais waruma toog di xoole dama war a def bi voilà coup bi mi ngi nii sama bu ma ko defee léegi léegi léegi am milliards yi Bill Gates am ah lu tax may toog di xoole ne du ma ko def. wala ba tàmbalee ci li ma man yal nañu yàlla sàmm maanaam loolu la la loolu kii la quoi dañ kaa def ci bopp yi dañ kaa bombardé ci bopp yi def ko ci ba nga xam ne en fait ñu lañ ñay bee ñoo mujjee am kon nag fa yambari yelloo na minal lil abdi ci jaam bi an yatluba ci mu sàkku minallaahi ci buur yàlla nay la jotte kulla saadatin gépp texe maa xalaa ba mu des ak nubuwwata tashri'iyya wa risaala nubuwwata tashri'iyya mooy nubuwwa gi nga xam ne boo ko nekkee yenent ba nga xam ne boo ko nekkee da ngay indi dangay mën a am sharia maanaam bii teel war risaala ak yonent loolu moom nekk bu yonent moom weesu na ku yàlla yabal loolu moom mën la ne loolu moom mooy li nga xam ne suñu ambition waru cee yegg. parce que yàlla yónni na yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba pare mu tëj ko ba pare mu xamal ni ne ab yeneen dootul amati ci ginnaawam mais lépp lu dul loolu lépp luy xeetu texe lépp lu mën a doon mën nañ ko am. fa innahu naka moom kat moom doomu aadama comme ñeneen ñi ay nit ko am kon doomu aadama iza talaba bu sàkkoo shay an dara wajadda te def ci yitte. waa amila te mu jëfe fii maa ci li nga xam ne yuslihu mooy yëwénal li zalika ngir loola laa budda mënul ñàkk an yanaala ca mu jota matlubahu càkkutée fa Cheikh Tidiane radiyallahu wax na ko nee na himmatul insaan maanaam yitte doomu aadama mu ne qahiratun ala kulli shay'in moo ëpp doole mu moo ambition bi doomu aadama di am mu gën a kawe lépp lu nekk ci ginnaaw aras sax ambition doomu aadama mën na koo yokkate indi ko mais bu fekkente ni amu ambition maanaam ñun mais c'est grave li ñu dal ah que li ñu moo yaree xeetu défaitisme bu yéeme yéeme ñu ngi mel ni kii dem course compétition jàpp na ni mënta gagner coupe maanaam kooku mais c'est évident que du gagner maa ngi dem nii man jàpp naa ne mënumaa gagner ah damay dem rek pour participer ah comme ça sëñ Ousseynou ñoom li mu doon def. ah dañoo demoon pour participer ji mooy marathon bi xewoon kooku moom c'est sûr que du gagner parce que daa dem pour participer mais ki dem jàpp ne dafa war a <laughs> oui on est des milliers de personnes ah mu ne on des milliers de personnes man rek sama numéro 45000 la woon <laughs> sama objectif mooy naa am une heure de temps <laughs> mais kooku nan lay gañee <laughs> ñu naan ko ah pourtant nag cinquante six minutes yi nga def baax na ah. maanaam <laughs> moo koy laaj ndax boo gañe mu ne ah non non non ah non man maa nga te ginnaaw ginnaaw ñi gañe ñaata minute lañ def ah, xaw ma ko sax man woo man boo man non man sama objectif rek moo nekkoon une heure de temps maanaam kooku c'est sûr que du gañe ñun loolu moo ñu dal en loolu moo ñu dal moo ñu arrivé problème boobu problème yëpp lool la bis bu ñu ni mën nañ ko dañuy départ départ bu baax te dañ koy am. Hmm? moo tax kama warada comme ni mu rotee rek an Seydina Ali te Seydina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu am annahu qaala ne dafa ne man talaba ku sàkku shay'an dara wajadda te def yitte wajana dana am kon nag fatlub sàkkul wutal wala taqna te bul doylu bi matlabin ci benn càkkuteef duuna matlabin wëlif beneen càkkuteef waaw faqat moo tax dëgg-dëgg xaala wax na ba'dul mashayikh kenn ci sëriñ si mooy Abu Yazid al-Bistami radiyallahu anhu laa taqna bul doylu minallaahi ci buur yàlla walaw ataaka donte jox na la mukaalamata jokkalante gi mu doon jokkalante ak Muusaa yent yàlla Muusaa alayhi salaam wa nubuwata ak nubuwa gam joxoon Isaa yent yàlla Isaa wa xullata ak xaritoo gam joxoon Ibrahima maam Ibrahima alayhi salaam salawaatullaahi wa salaamu alayhim bul doyloo loolu bu la yàlla mayoon lii lépp ne la kaay la ma mayoon yent yàlla Muusaa di wax ak moom ak yooyu may naa la li ma joxoon yent yàlla ay saa sa salaam defal naa la ko xaritoo gi ma mayoon yent yàlla Ibrahima sa salaam joxoon naa la ko bul na ko waa léegi yàlla doy na demal nga wuti ko parce que yàlla am na lu nekk ci ginnaaw loolu am na lu ko ëpp li ko ëpp nag mooy jeex ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu mu ko mooy tajalli zaat yi boobu yuridu mu ngi namm am na ne indallaahi nekk na fa buur yàlla taala tabaaraka wa barkeel na te ka kawe na maa li nga xam ne waraa a nekk na ginnaaw daalika loola kulluhu lépp kon nag fatlub nag nga sàkk min ci moom buur yàlla maa loo xam ne huwa moom yàlla ahluhu moom moo moom moo ko yelloo maanaam li muy tekki mooy maanaam moom mooy maanaam moom mooy maanaam bul sàkku ci yàlla mbir mi jàpp ne yow yaa mérité loolu déedéet booy sàkku dara ci yàlla jàppal ne c'est parce que yàlla moom ci mbaaxam mooy maye lii jeex na c'est vrai que man mérité wu ma ko mais mbaaxu yàlla nag ëpp na loolu mën na tax ma maam ko loolu la lay wax moo tax walaw ataaka donte jox na la mu kaalamate jokkalanteeg Muusaa yant yàlla Muusaa alayhi salaam am na zalika waaye nag am nag ci kaw ne xamal ne la yàlla mayoon yant yàlla Muusaa mu xaalul mënta ne maanaam malgré que mënta nekk da maanaam exemple la rek li am na ndax maratibal anbiya martaba yenent yi alay salawatullahi julli yàlla wa salaam ak salama alayhi na nekk sa ñoom ajmain boolem seen laa yasilu du yegg ci ilayha ci moom ahadun kenn ghayruhum ku dul ñoom falaw bu doon huna fii lil imtina'i limtina'i ngir ñàkk a jàppandi xusilha ak amam la walakinnaha waaye nag fii daf ko wax ala sabilil fardi ci yoonu ne bu mënoon a ne maanaam ci supposition kama kem li nga xam ne yufradu noonu la ñuy supposé di jàpp di wax ne ne bu almuhaal lu mën lu jàppandiwul lu mënta nekk maanaam l'impossible maam ni ñu koy supposé rek wallaahu buur yàlla almuwaffiq mooy kii dëppale laa ba amul benn buur xayruhu ku dul moom amul benn borom ku moom euh, dañu yem fii insha allah euh, ci kon benn wàll bi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 Seydina lañ. maanaam li tax nag imam su ma waxee ci lu bari ñi si des duñ ko duñ ko gis. mais dama ci ci ñaari kii soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ngeen ci Seydina Xadija ak Seydina Aïcha ci eh, ci eh, kitaab Iblis. dafa ne gis na ci biir diwaan bi ni eh, leeru Seydina Aïcha Seydina Aïcha mu gën a fort leeru Seydina Xadija est-ce que boobu noonu dañ koy gisee comme ni ñu gisee en fait <coughs> euh, maanaam ñoom ñaar seen parce gënalante gi kenn ku ci nekk dafa am lu mu gënee moroomam maanaam soxla Khadija ak soxna Aïcha radiyallahu anhu anhuma kenn ku ci nekk dafa am lu mu gënee moroomam mais le fait que soxna Aïcha radiyallahu anha euh, en fait dafa am particularité yu mu am yoo xamante ne soxna Xadija amu ko radiyallahu anha ci zahir ak ci baatin soxna Xadija tamit am na ay particularité yu mu am ci zahir ak ci baatin yu soxna Aïcha radiyallahu anha amul bu dee ci côté zahir particularité bi kenn ku ci nekk am mooy ne soxna Xadija radiyallahu anha moom moo doon jàppale yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ci moom dooleem kàttanam ak alalam euh, maanaam téye ko ci anam gi gën a rafet jamono ji nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi ci la nekkoon ci soxla yi gën a kawe bi mbir yi tàmbali nga boole ci ne moom moo ko moom rek la dencoon muy soxnaam ci jamono maanaam fekk soxna Xadija radiyallahu anha mi ngi fi yonent bi sallallahu amul beneen soxna euh, ngir mat gi mat lépp maanaam loolu muy ngëneel kon bu soxna Xadija am radiyallahu anha bu soxna Aïcha amul ngëneel gi nga xam ne moom la anha <laughs> maanaam mat gi mu mat lépp la <laughs> <laughs> fokk ñu voilà <laughs> voilà fokk ñu kii ko parce que dafa am <laughs> voilà en fait euh, jigéen ju ne en fait dafa am ay tajalliyaat yu mu amee maanaam ay feeñuwaay yu mu amee moo tax jigéen ñépp kenn nuruwul ak sa moroom tey boo amee fukki soxna maanaam yoo xamante ne mënoo koo amandoo ci lislaam mënta ne mais li mu bëgg a wax mooy ne soo leen doon am kenn ku ci nekk nga leen di am di am di am ba ñuy fukk ci sa dund di nga gis ni kenn nuróowul ak moroom parce que jigéen ju nekk dafa am ay particularités yi boppam sauf que daf ci am ñoo xamante ne euh, nit ki day ci ci fi muy toll ci borom bi subhanahu wa ta'ala ci yàlla wala tout simplement feeñuwaay yi nga xamante ne moom moo koy moo koy yitteel maanaam feeñuwaayu borom subhaanahu wa ta'ala ci jigéen ji tajalliyaat yooyu nit ki day soxla par exemple multiplier maanaam am ay soxla yu wute ngir kenn ku ci nekk ak la tax mu takk la sauf que bu fekkente ne am na nag jigéen ñoo xamante ne seen particularité mooy ñoom bu ñu bu ñu taxawee dañuy mat dañuy mat maanaam li tax ba nit ki maanaam dañuy mat côté yëpp dañuy mat lépp soxna Xadija radiyallahu anha loolu la meloon dafa matoon lépp euh, léegi soxna Aïcha radiyallahu anha gi mu am bi soxna Xadija amul radiyallahu anha mooy le fait moom mu fekkee dëgg dëgg dëgg dëgg l'islam bi yëpp maanaam ba fi muy yem ba ba ba yeneen bi sa alayhi wasallam bi muy làqu ba pare mu mën a toqal xam-xam bi jàngale ko comme ni ñu ko gisee mooy jigéen ji ëpp lu mu jàngale ba noppi nekkoon xaritam ba pare moom rek la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dencoon fekk mu nekk jànq soxna Xadija radiyallahu anha ci bokk na ci lu mu gënee tamit ci ngëneel yi mu amee mooy ne doomu yonent bi yépp alayhi salaam ci moom lañ juddoo ba mu des Seydina Ibrahima alayhi salaam te moom dundul. te sët yi yenent bi sallallahu alayhi wasallam am yépp soxna Xadija mooy seen maam maanaam kon loolu ngëneelu soxna Xadija la radiyallahu maanaam ngëneelu soxna Aisha radiyallahu anha wax nañ ko tamit léegi nii euh, ba pare yu bari maanaam ye comme soxna Aisha radiyallahu anha ngëneelam ci zahir nag bu ñu ko xoolee mu ëpp doole maanaam ci début bi soxna Xadija radiyallahu anha ngëneelam mu ëpp doole pour mbir mi mën a taxaw mais soxna Aïcha radiyallahu anha le fait que ñun par exemple ñun ñu mën a jànge ñu mën a jàngee ci yenente bi sallallahu alayhi yu bari bari bari yu bari bari ñu mën ko jàngee ci yenente bi sallallahu alayhi tey ci barke soxna Aïcha radiyallahu anha lañ ko amee moo xam ci ay xew-xew la moo xam tamit ci njàngaleem ci boppam wala toxal gi nga xam te ne moom la ñu ko toxaloon kon ñun soxna Aisha radiyallahu anha bu dee ci ñun ni mu ñu indilee mbir mi côté boobu moom njariñam moo gën a matale te moo gën a euh, traverser siècle yi jamono yi loolu nag la ko ëppalee maanaam le fekk que doole googu à travers siècle yi muy dem a chaque fois par exemple dañ naan lii de soxna Aisha radiyallahu anha moo ko jàngale lii de soxna Aisha maanaam nit ñi di ko mettre pratique nga xam ne njariñ googu day dellusi si tout ci moom leer googu moo ëpp donte soxna Xadija radiyallahu anha maanaam am na ngëneel gu kee amul maanaam ci wàll gële loolu benn la yii moom mooy côté zahir bu dee ci côté baatin bu ñu xoolee yenent bi sallallahu alayhi wasallam soxna moo ko tollanti maanaam mooy ki nga xamante ne moo ko secondé créativité parce que góor gu ne day am jigéen ju mu ju mu jàkkaar lool voilà am na côté boo xam ne soxna Mariama moo ci ne mais am na côté boo xam ne soxna Khadija moo fa ne radiyallahu anha soxna Khadija kon euh, ba pare le fait que descendance su Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jaaree ci moom maanaam loolu tamit beneen particularité baatinique la bu dee soxna Aïcha radiyallahu anha moom particularité batinikam mooy le fait que Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam euh, di dund maanaam dundam maanaam di dund di continuer di dund à travers moom maanaam ñoom ñaar ñu nekk ñoo xamante ne maanaam comme ni ñu ko gisee ci zahir sax ni xam-xam bi ni muy traverser leer gi ainsi de suite maanaam lépp di di continuer di dund dund gi di continuer di am à travers soxna Aïcha radiyallahu anha maanaam à travers miroir soxna Aïcha radiyallahu anha parce que miroir bi ñu doon wax sànq tamit dafay reproduire ci ci soxna ji parce que baatu miraat d'ailleurs mook mar'a ñoo nuroo maanaam ñoo bokk ay radical maanaam jigéen d'ailleurs loolu bokk na ci li tax mu nekk ko maanaam li ñu koy tuddee mooy miraat la maanaam mooy miroir la voilà mooy miroiram yeneen bi nag sallallahu alayhi gis yeneen soxnaam yëpp ay miroir lañ ci moom ay mir ay ay seetu lañ ci moom voilà mais euh, fii maanaam beneen am na beneen dégg bu nekk ci xadis bi mooy ne ku gëm la mooy kon soxna si sa miroir la maanaam sa miroir la de telle lu ñaaw ci yow ci moom mooy ci yow la ñaaw maam soo taxawee ci kanamu seetu gis fii takk mooy en fait dafa takk ci yow tamit donc yow li nga li gën a rafet ci li nga mën a def mooy nga dindi ko parce que soo ko dindee yow lu ñaaw li soo ko dindee moom day denc ci moom ah voilà maanaam lu mën a nekk rek soo ko soo ko ñaawalee tamit en fait loolu jëmmi ñaawal gi nga koy ñaawal mooy jëmmi ñaawal gi ngay ñaawal sa bopp ndax moom miraat la tamit mooy seetu bi voilà beneen bi ci des mooy la fait que mu nekk seetu tamit ci yow de telle sorte que mooy tax nga mën a gis carrément sa ay manquement ak say défaut loolu moom soxna rek nga ko mën a gisee mooy miroir boobu moom moo tax nit yàlla yu mag yi dëgg dëgg dëgg <laughs> loolu bokk na ci liñ lay li ñuy insister première chose pour nga topp pour nga jaar ci yoonu yàlla su sóobu yoonu yàlla mooy premier ko kii bi ñu lay tegal euh, euh, ordonnance maanaam ni la saay danga nga bëgg a dem ci yoonu yàlla ni la la waaw nga ne tarbiya bi moom pour mu mag da ngay takk soxna première chose maanaam muy première chose parce que dafa bokk ci njariñ yi mooy le fait comme que miroir la seetu la maanaam il faut nga am seetu en permanence buy nekk sa kanam seetu boobu moom mooy gis ci ngay gisee yow sa mboolem manquement yi sa mboolem défaut yi parce que soxna si rek moo lay gis ci jamono yépp ak moment yépp ba pare moom moo lay mën a maanaam ci sa dernier retranchement yi moo la ci yóbbu maanaam moo lay maanaam loo xam ne kenn ni mu wulu ko wax wala kenn ni mu lu ko won wala kenn ñëwu ci duut baaraam moom moo koy def sa dernier retranchement yi moo la ci yóbbu ngay ngay mën a jàkkaarloo carrément ak ses défauts yi ak vices yi yëpp ngay jàkkaarlook moom voilà maanaam na voilà donc loolu seetu boobu di am loolu maanaam mooy bo moo tax bokk la ci utilité yi mais aussi loo defar maanaam euh, ci sa bopp rek day feeñ ci moom loolu moom moo tax ñu bari bari ci jigéen ñi par exemple euh, par exemple jigéen boo xam te ne ni muy solo dafa baax exemple la lu ci ëpp c'est parce que jëkkëram daf ci insister aussi et que daf ko neex mais boo gisee koo xamante ne jëkkër ji yu gàtt ko bu la bëgg yu doy waar la bëgg yuy noonu même moom bu bëggee sol sol bu baax benn moment peut-être que du mat wala boog dina am benn certaine négligence bu dal ci moom naka noonu jikko yu baax yi maanaam koo gis ne moom moo bëgg di def effort ci côté lu baax et jëkkër ji bëgg ko kooku souvent muy gën a sonn alors que góor gi jigéen ji nga maanaam moom mooy ni soxla si yow yow ni ngay defaroo sa bopp ci lu baax noonu nga koy defaree mais aussi vice versa la maanaam munuñu rek mais ku góor ki comme li ma euh, gisoon fan yi kenn ci jigéen ji ñu ko ne góor gu ne. Hmm. góor goo gis ah. Ah. góor goo gis mu sol colin gu baaxul rek xamal ni jigéen ja ne ca gannaaw moom mooy wax da daa wax ba sonn ma nga ca gannaaw maanaam te gisuñu ne maanaam comme moom seetu na moo war a defar moom moom it war naa defar ba tax maanaam maanaam dafa am ay parties yu yoo xamante ne dañ kaa <laughs> dañ kaa fàtte ci ci ci ci analyse bi lu demee ne euh, xëy na wax na ba sonn waaye paasewul par exemple <laughs> xëy na wax na ba sonn waaye paasewul yére yi xëy na wala rangé wu ko <laughs> maanaam maanaam li ma bëgg a foofu mooy ne complémentarité la maanaam ñépp ñoo war a def. voilà ñëpp ñoo war a def maanaam dàll bu droite bi ak dàll bu gauche bi fokk pour pour bu mën a nekk paire bu rafet il faut que ñaar yëpp harmoniser wu ñu nuroo voilà mais daal pour revenir soxna Aïcha radiyallahu anha euh, ak Yonent bi sallallahu alayhi maanaam te soxna Aïcha radiyallahu anha par exemple wahyu bi ci moom la daan wàcce moom rek moo daan nekk ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi wàcc te loolu dal woo dalu koo nag keneen yooyu yëpp day wane ngëneel gu mu am voilà et que Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu mu gisee noonu la maanaam mais ngëneel googu noonu ci postérieur yi la amee maanaam mooy bu ñu demee dans le temps ngëneel googu maanaam réyaayu leer gi foofu lay amee ci soxna ay radiyallahu anha mais réyaayu leer googu tegtalewul ne soxna Xadija soxna Aisha radiyallahu anha moo gën soxna Xadija tegtalewu ko mais moo gën a bari leer ci një ci pay pay gi ci ngëneel gi am ci xeet bi comme li Yonent bi sallallahu alayhi waxoon ne ki gën ci taabi yi mooy Uways al-Qarni radiyallahu anhu mais ki gën a màgg ci taabi yi mooy Sa'id ibn Musayyib radiyallahu anhu kon xam nga loolu tamit mat naa bàyyi xel wallahu a a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in